Allahu akbar na nga def attention de deret yooyu tuur yoo xam ne <laughs> hein moo lay dox sa diggante ak àjjana waaw ndax daa jël am riwaay bu mu ne ta'lamuna yëg ne anni man jundub sami'tu rasulallah dégg naa dawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu man la yaxulanna wa bayna aljanna wa huwa yara mil u kaffi damin min muslimin ahraqahu bi ghayri hilla allahu akbar mu ne dégg naa leen saa saam ne bu mu dox digganteem mag àjjana kenn ci yéen alors que borom bi ñëw na ba wan ko àjjana bu nekkee ci l'islam mu ngi mel ni yaa ngi gis àjjana ndax lépp lu lay jëme ci àjjana présenté nañ la ko julli ngir yàlla woor ngir yàlla di jaamu yàlla ngir yàlla di sikkar ngir yàlla di di yépp mbir la yoo xam ne dañ lay yóbbu àjjana nga ñëw ba gis loolu nga fexe am nag lu ñëw dox sa digganteeg moom te lan dereetu sa mbokk goo xamante ne moom nga tuur même bu dee ne la nga tuur ci deretam bu ñu ko defoon ci tenk loxo mu fees ko lu toll noonu la Allahu akbar ci loo xam ne daganu lool nga tuur ko Allahu akbar waaw Allahu akbar waaw waaw hmm? léegi nag gaa yi jooy nag waaw jundub nag ba gaa jooy nag ah mu ne lam araka al yawma qattun qawman ahaqqu bin najaati min haa'ulaa'i in kaanu saadiqiin alors que gaa yooyu mu doon waxal nag ñoo doon chefu xawaarij yi <laughs> parce que ñoom fitnatu Zubayr li Abdallah ibn Zubayr leen ci neexoon mooy comme que ñoom dañu contrôle Yazid comme que Abdallah ibn Zubayr yi neen ñu ne nañ daw jàppale ñu ko waaw l'ennemi de mon <laughs> lañ ko tega woon <laughs> bi Yazid waay yow ak ñi ñëw gannaawam ibn Zubayr mu ngi leen di tenir te moo fi doole instant yi nañ dem ànd ci moom jullum ne man de gisuma tey tey ay nit ñoo xam ne ñoo gën a yelloo rëcc te gaa yi ma gis bi ma leen fàttalee xadiis yoneen saa sam ñu jooy nii waaye bu dee dëggu nañ waaye jun du firasatul mu'min mais yi dëgguwuñu waaw waaw wa in saadiqin waaye gaa yi ñoom dëgguwuñu woon de waaw ñoom sawaay ay nit lañ yoo xamante ne nii ay xaar ay xawaari yu yu yées la kon noonu la ko ci gàttal imaam daal di indee foofu kaantaal imaamu Abul Husayn Muslim rahimahullah benn bërëb la ko ne mu ne haddathana mu ne netta Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal nañu moom kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabu man ashraka fi amalihi ghayra Allah mu ne qad haddathana nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba ni Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti gànnaar na 159 génnaar na 235 qaala mu ne haddathana Waki' nu nag nettal mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war génn àddina 127 génn àddina 196 rahmatullahi alayhi hmm? eh, gis nga ñoom Waki' ñi moom 127 moom kële kële ko pou moo ko pou kii Yahya ibn Sa'id mi ngi gisoon sànq Yahya ibn Sa'id moom cent vingt génnaat na cent quatre-vingt-dix-huit kii cent vingt-sept la gane àddina génnaat na cent quatre am na nag ñu ne cent quatre-vingt-dix-huit mais cent quatre-vingt-seize mooy li gën dëggoon muy Waki' ibn al-Jarrah rahimahullah mu jëla Sufyan mi gisoon ibn Sa'id ibn Masruq ath laa rahimahullah an Salamata ibn Kuhayl gis nañ ko sànq am Salama tabni Kuhaylin qaala rahimahullah sami'tu Junduban al-Alaqiyya radiyallahu Jundubanil Alaqiyya wala radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yusammi' yusammi'illahu bihi wa man yura'i yura'i llahu bihi mu ne léegi nga ne ma yaa ne càllal bi nga doon naan Ishaq ibn Ibrahim moo ko jëlee ci al-Mulaayi ma ne moo ci tegu wa haddathana imam Muslim wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Yaqub al-Hanzali at al-Marwazi an Ishaq ibn Rahawiya gane àddina cent soixante et un génn àddina deux cent mooy année bi euh, Sufyaan génn àddina moom ci la gane àddina muy cent soixante rahmatullah alayhi moom ibn Rahowiya mu ne haddathana al-Mula'i mu ngi nii mooy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad mi ko imaamul Bukhari jële gis nga mook fii tey Isaaq ibn Rahowiya sëriñu imaamul Bukhari la waxoon nañ la am na sax ñu ne moom moom mii moo tax imaamul Bukhari bind Sahih voilà ndax ki jotaayam nañ ne woon mu waxoon ñoom taalibe yi mu ne leen mu mébatoon daal bu doon am na kenn ci yéen koo xam ne dajale na rek foo xam ne hadis wér rek la fay dajale imaamul Bukhari jàpp lool ci xolam di koy def voilà gis nga mook moom ñoo bokk sëriñ bi ak imaam Ahmad ak ñoom ñëpp muy al-Fadl ibn Dukayn mooy al-Mula'i mii nag parce que mooy al-Mula'i al-Kufi al-Qurashi at-Taymi gisoon nañ ko sànq mooy al-Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym muy al-Mula'i rahimahullah qala haddathana Sufyan mooy ibn Sa'id ath-Thawri bi hadha al-isnad wa zada wa lam asma' ahadan ghayrahu yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ci riwaaya imam al-Bukhari après mu indi beneen càllale boo xamante ne ci beneen Sufyaan bi la jaar Ibnu Uyayna mu ne haddasanaa Sa'iid ibnu Amr al-Ash'asi mu ne te nettal nañu moom Imaam Muslim Sa'iid ibnu Amr al-Ash'asi muy Sa'iid ibnu Amr ibnu Sahl ibnu Ishaaq ibnu Muhammad ibnu al-Ash'asi ibnu Qays al-Kindi al-Ash'asi Abu Usman génn àddina deux cent trente rahmatullah alayhi qaala axbarana Sufyan kii nag du Sufyan ibn Sa'id dële non Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali miñ la noon cent sept la gane àddina génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit ci Rajab rahmatullahi alayhi an al-Walid ibn Harb mu jëlo al-Walid ibn Harb al-Ash'ari al-Kufi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko qaala Sa'id azunnuhu qaala ibn al-Harith ibn Abi Musa voilà qala sami'tu salamata ibn kuhayl mu ne dégg naa salamata ibn kuhayl qala sami'tu junduban wa lam asma' ahadan yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ghayrahu yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu bi mithli hadith thawri après mu ne wa haddathana ibn abi umar muy al-makki mu ne netta nañu tamit suñu beneen sëriñ imam muslim ibn abi umar di muhammad ibn abi umar al-adani al-makki rahimahullah abu abdillah génn àddina 243 Makka la ne woon qaala zaada allahu tashrifan wa takrima mu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi mi ngi sa haddatha mu ne qaala mu ne haddathana saduqul amin al-Walid ibn Harb mu ne nettal nañ ko dëgg ko tëgg wóor muy al-Walid ibn Harb gis nañ ko sànq fële bi hadha al-isnad léegi kon càllale baa ngi léegi suuf Imam an-Nawawi am na lu waxoon neewoon na ne imaam muslim solo na ko tamit jëlu ko ci imaam Ibn Abbas wa rawaahu muslim aydan min riwaayati ibn Abbas loolu la ñuy gis ki téere bii la ko indi mooy kitaabu zuhdi ah gis nga téere boobu mooy kitaabu zuhdi wa raqaa'iq buntu bi imaam an ñoom def suraahi man ashraka fi amali ghayra Allah hadith fa njëkk indi mooy mooy bi hadith Seydina Abu Hurayra biñ gisul bi njëkk gis fi ana aghna shuraka'i 'an shirk alhamdulillah hadis boobu la imaam an al al al kii njëkk indi euh, mooy hadis mi mooy suñu hadis mille six cent seize moom la imaam muslim njëkk indi foofu après mu tekki nag hadis ibn Abbas bi imaam muslim doon wax euh, imaam al euh, an-Nawawi <coughs> mu ne haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath imaam muslim mu ne nekk suñu sëriñ di Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya an-Nakha'i Abu Hafs al-Kufi rahimahullah génn àddina deux cent vingt-deux deux deux deux qaala mu ne haddathani abi mu ne sama baay moo ma nettali muy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi Abu Umar génn àddina cent dix-sept génn àddina cent quatre-vingt-quatorze rahmatullahi alayhi an Ismaïl ibn Sumayy moo ko jël ko naan Ismaïl ibn Sumayy al-Hanafi Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala as-Sabiri al-Bayhasi rahimahullah al-Bayhaqi al-Bayhasi rahimahullah voilà moom nag xawoon nañoo wax nag ci moom na am nañu koy jam ci bidaay xawaari ji da koo duggoon moom wi rahimahullahu ta'ala an Muslim al-Batin mu jël ko ci Muslim ibn Imran hmm? al-Batin la siiwee al-Kufi al-Asadi di Muslim al-Batin kañ la gànnaar na kañ la génnaar na dajuma ko an Sa'id ibn Jubayr mu jëloon Sa'id Hisham Abu Muhammad al-Walibi mawlaahum al-Kufi yu gànnaar na 46 génnaar an Ibn Abbas radiyallahu anhuma di Abdullah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abbas di cousin yonent bi alayhi salaatu salaam gane àddina ca Shi'b Abu Talib trois ans laata gàddaay bi fële ca euh, Makka daal di génn àddina la 68 fële ca Taif ci li gën a siiw mais am na yuute radiyallahu anhu annahu qaala daal al-habru al-bahru qaala rasuulullahi sallallahu alayhi man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi hadis bii lañ Muslim kottu kenn moom moo ko indi ci ñi doon gis. imaamu Malik imam Ahmad imam Abu Dawud <coughs> ah, Shaykhan imam kii eh, al-Bukhari Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah rahmatullah alayhim kenn solo bu ko comme taxrij baa ngi alhamdu wal minna léegi nag mu des njàngat kanta njàngat yi li nga xam ne mooy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt mooy lii leer na baabu tahrim riya bunt bii de xaraamal gu ñu xaraamal ngistal moo yonent bi alay saar saar ne képp koo xamante ne ni man sammaa sammaa allahu be dinañ ñëw après ci am na buñ bu la imaamu Nawawi wax mooy koo xam ne day feeñal di wan ci nit ñi loo xam ne ngir yàlla la ngir ngistal borom bi dina ko weer yawmal qiyam kon mooy képp ngistalkat bi liy wane dafa xaram mooy yow boo nee ci ngistal mooy borom bi dalay weer ëllëg te yawmal qiyam bis dañuy nga xam ne boroom bi ay soppeem daleen di teral képp koo xam ne da ñëw mu mu mu sa secret waaw daal di lay euh, weer keroog mooy yow xam nga ne li nga nekk daa xaram waaw waaye waman ra waman yura yi yura illahu bi nga def ko ci côté nopp jéggital wala gittal benn la résultat bi c'est léegi nag kon loolu mooy wane vraiment lëkkaale mag suñu bunt bi gravité kon xeetu dikko yi melo yi euh, léegi nag euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo am li nga xam ne ay déggin yu ñu am ci man sammaa sammaa allahu be am ñu ne comme ni ko al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaaniyu rahimahullahu ta'ala indee ndax dafa leen riwaay man sam'a sam'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi wa man tataawala ta'aazuman xafadahu Allah wa man tawaada'a wa man tawaada'a taxassu'an rafa'ahu Allah lool ki nga xam ne moo ko indi mooy. Euh, riwaaya Waki' mu jëla ko ci Sufyaan nekk ci euh, euh, kii non boobu mooy kii moo ko indi Abdallah ibn al-Mubarak moo indi boobu jëla ko ci Ibn Mas'ud beneen saxaaba radiyallahu anhu moom mu ne man samma samma Allahu be kuy déggtal borom bi dina la déggtal dina def ñu dégg dégg la ci lu ñaaw wa man raa kuy ngistal raa Allahu bi borom bi dina def nit ñi di la gis ci lu ñaaw wa man tataawala kuy yuqamtu yuqamtu di jaay ne nit ñi moom man di màgg màggulu ci nit ñi xafadahullah borom bi dina ko wàcc wa man tawaada'a képp na koo xam daa wàcce boppam taxashu'an ndax daa ragal borom bi di toroxlu ngir boromam rafa'ahullah borom bi dina ko yëkkati léegi lii nii euh, mooy wax ji mooy léegi na lay tekki al imaam al-Xattaabi rahimahullah hmm, mu ne maanaahu man amila amalan ala gayri ixlaasin wa innama yuridu an yura an yaraahu nnaasu wa yasma'uunahu juuziya ala daalika bi an yushhirahu llaahu wa yuxfidahu wa yaxfidahu wa yudhira maa kaana yubtinu voilà mu ni képp koo xamante ni maanaam mooy képp woom dafa jëf ab jëf loo xam ne teguwul ci sellal mooy def ko ngir yàlla lu ñu waroon def ngir yàlla yow defoo ko ngir yàlla lan la mooy xew euh, waaye li mu bëgg mooy nit ñi di ko gis ci lu rafet faalewul boroomam di ko dégg tamit ci lu rafet te fàtte kook dees na ko lan ci kaw lu yéesam loolu borom bi feeñal ay mbiram yushirahu llahu borom bi dina feeñal lu ñaaw lu muy nëbb ba pare wa yufdihahu wa yafd wa yufdihahu mu daal koy fadaxahu yafdixahu wa yufdi wa yafdixahu mu daal di koy euh, gàcceel ba pare mu feeñal li nga xam ne moom la doon nëbb ci yéene bu baaxul mu ne benn wax nga waqiila mu ne am na ñeneen ñu man qasada bi amalihi al-jaaha wal manzila inda an-naas wa lam yurid bihi wajha Allah fa inna Allah yaj'aluhu hadiisan inda an-naas alladhiina araada nayla al-manzilati indahum wa laa thawaaba lahu fil aaxira mu ne am na ñeneen ñu ne li muy tekki man sammaa sammaa allahu bih wa man yuraa'i yuraa'i allahu bih ñu ne mooy képp koo xam ne li mu jublu ci jëfam yi mooy am ab dayo ak wàccuwaay bu kawe fa nit ña ca xolu nit ña te bugg ci yàlla face d'Allah taxu koo jóg borom bi taxu koo jóg borom bi li mu koy defal da koy defal mooy ña mu bëgg nit ña nga xam ne ñoom foofu la bëgg a siiwe fa la bëgg amee considération ñoom dina def ñu considérer ko waaw ñu considérer ko ñu considérer ko naan ah diw de moom nangam ak nangam waaye loolu lay am du am nag ab pay yawmal qiyaam bés bu mujj ba mu ne kon maanaa yuraa yi kanta maanaa yuraa yi boobee nga xam ne ci gistal képp kuy gistal mu ne yattali'uhum ala annahu fa'ala dhalika lahum la li wajhi mooy borom bi da leen di yëdduloo wan leen mu leer naññ kene kii lim doon def yawmal qiyam nekkul woon ngir yéen la woon waaye nekkul woon ngir yàlla voilà après mu indi xadiis bi sa aaya ba Seydina Muawiya doon wax ci eh, jotaay bee ñu génn wa minu qawluhu ta'ala man kaana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha képp koo xam ne li mu nam dong mooy alxayaat ad dunya dund gu dayadi te gaaw a jeex ak tóor tóoram taar taaram dees na loo matal seeni jëf foofee ba ni muy waxe maa kaanu ya'malun gisoon nañ xadiis bi jotaay bii weesu mu ne beneen wax waqiila am nañu ne almuraadu ci lan lañ jub liñ jublu man sammaa sammaa allahu bi wa man yuraa'i yuraa'i allahu bi mu ne liñ ci jublu mooy man qasada bi amalihi an yasma'ahu an-naasu wa yarawhu li yu'azzimuuhu wa ta'lu manzilatuhu indahum hasalahu wa kaana dhalika jazaa'uhu ala amalihi wala yusaabu alayhi fil aaxira xam nga niroo nag léeg-léeg liñ génn sànq mooy bële voilà mooy man qasada bi amalihi al-jaah wal manzila inda an-naas wa lam yurid bihi wajha Allah fa inna Allah yaj'aluhu hadiisan inda an-naas alladhiina araada nayla manzila indahu wala sawaaba lahu waaw wala bële mooy dañ koy def ak waxtaane kaay waaw mooy ñooñu <laughs> borom bi na leen di def ab waxtaan ñuy waxtaane ay mbirum mais niroo nag bi. bii ñu ne mooy képp koo xamante ne nii day wane day jublu ci ay jëfam nit ñi dégg ko ci lu baax waaw du lool dégg lu lu baax kese lool moo bon mais yow fekk yéene yàlla jiituwu ci lool la waaw yu yéene woo yàlla sinon nit bëgg mu ñu fi dégg ko ci lu baax loolu lu baax la mais yow faale woo yàlla yàlla yi yoonam voilà loolu lépp looy rafetal wax ja ak jëf jaag yooyu mooy ngir nit ñi la lool moo garaaw ba pare waaye raw bëgg nit ñi di ko gis li ñu azimuhu ngir nag ñu ko nag <laughs> wa ta'lu muy kawe nag manzilatu ab wàccuwaay min doom fa ñoom xasalahu ma xasat loolu mu jublu borom bi dina ko may waaye nag lool wa kaana dhalika jazaa'u lool mooy ak fayam ala amali yi ci jëfam wala yusaabu alayhi fil aaxira kenn du ko faye nag yawmal qiyaam kenn du ko yoole mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne almaana man samma'a bi uyubi nnaas yi nag am ñu mooy beneen <laughs> wa adaaha azhara allahu uyubahu wa samaahu Euh, al makruh wa samaawul wa sam'ahu wala wa sam'u uyubahu wa sam'ahu mu ne képp koo xam ne mooy day feeñal ayibu nit ñi koo xam ne fu mu nekk mu ngi détecté ayibu nit ñi di ko feeñal voilà <coughs> di déggloo nit ñi ayibu keneen rek foo ko fekk di ko tax borom bi dina ko def ni mu def mooy dina weer feeñal ay ayibam déggloo ko tamit ci nit ñi dégg ko loo xamante ne nii mooy ci lu ñaaw la. mu ne waqiila nee nañ almaana man nasaba ila nafsihi amalan salihan lam yafal waddaa xayran lam yasna fa inna allaha yafdahuhu wala yafdahuhu wa yudhiru kadibahu mu ne am ñeneen ñu ne maanaam mooy képp koo xam dafa askanal boppam jëf ju rafet boo xam ne de toute façon moom defu ko muy woote ak yiw goo xam ne defu ko borom bi dina ko weer ba pare feeñal ak naram gu leer nañ ne kii li muy wax day expliquer wuute na ak li am mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne almaana maanaa man yura nnaasa bi amalihi araahu llahu thawaaba dhalika al amal wa iyaa mu ne mooy képp koo xamante ne nii day wan nit ñi jëfam ju rafet fàtte boroomam hein jëfam yépp ngir gistal la borom bi da koy wan xéewal yi nekk ci jëf jooj ku ko defoon ngir moom la ngay am ëllëg ba pare borom bi xañ ko ko nag mu ne qiila nee nañ maanaa samma allahu bihi shaharahu aw mala asmaa annaas bi suu sanaayi alayhi fi dunya am beneen tekki boo xam ne boroom xam-xam yi ne maanaa samma man samma samma allahu bi mooy boroom bi day siiwal feesal nopp nit ñi ci nit ñi mooy ni ñuy am ci moom mooy dañ naan diw moom ku soof la xam naa comme wax yu mel noonu waaw day feesal seen nopp yi bi suu sanaayi alayhi fi dunya mooy àddina ñu koy ŋaññ ci àddina waaye diw daa bëggoon a lu rafet borom bi contraire bi lay def nit ñi di ko jàppe non saa yeneen dafa bëgg gis leen ma quoi non moom waxtaanam yëpp boppam kese quoi te pourtant <laughs> waaw non non non non ça dafa soof buy ñëw sa gars yi non xam non gars yi man dem naa bon yéen xam naa ngeen dégg ko mais man moom je m'en vais <laughs> waaw. <laughs> waaw fu mu dem daanaka lool moom moom moom daanaka secret de polichinelle la ñépp koy jéppi xam ni saay lii la <laughs> mais moom muy wane le contraire quoi ci àddina aw fil qiyaama wala al-aaxira bima wa yamtawi alayhi min xabasi sari as-sarira bi nga xam ne loolu mooy li nekk ci ñaaw ak mbuutam mooy ak biiram loolu la ko boroom bi wane waaw mu qultu nee naa imaam al-Haafiz warada fi iddati ahaadi at-tasrih bi wuqu'i zaalika fil aaxira fa huwa al-mu'taman mu ne neenaa rot na ci xadiis yu bari que lii àllaaxira lay xaw mu ne lool mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo mais dañ naan loolu mooy ñaar yëpp la waaw mooy yawmal qiyaam dëgg la lu bari dafay xew mais fii le yi fii lay commencer waa ju mel noonu gistalkat bi li koy dal ci gi fii lay tàmbalee waaw mooy résultat ba mu bëgg la du am mooy daa bëgg nit ñi di ko dégg ci lu baax tout le temps mais nit ñi ci boppam comprendre ñu bari dañuy comprendre mu ñuy wax ba pare gars yi ah ça dafa soof non dafa soof quoi moom moom xamoon nañ nii la fii nekke ah fu mu dem nag nii la jataay bu mu nekke nii la <laughs> Allahu akbar waaw kon mais ne lu bari nag yawmal qiyaam te foofu fa la gi dina euh, feeña moo tax mu ne fa inda Ahmad ñu nekk na ci imaam Ahmad ad-Daarimi min hadiis Abi Hind ad boo xam ne ab saxaaba am yëkkati ne mu ne man qaama maqaama riyaa'in wa sum'a ra'a Allahu bihi yawmal qiyaama wa sama'a bihi mu ne képp koom daa taxaw taxawaayu ngistal ak déggatal borom bi dina la déggatal ci lu dina def nit ñi gis lu ci ñaaw ba pare weer la déggatal la tamit ci lu bon yawmal qiyaama voilà mu ne ak Tabaraani it solo na ci xadiis Awf ibn Maalik lu mel nii ak xadiis Seydina Muaaz boo xam ne yëkkatinu ko mu ne ma min abdin yaqumu fi dunya maqaama sum'a wa riyaa illaa samma Allahu bihi ala ru'uusil xalaa'iq yawmal qiyaama Seydina Muaaz radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam dafa wax ne amul benn jaam buy taxaw ci àddina taxawaay taxawaayu déggatal ak gistal lu dul na borom bi dina déggatal dina ko déggatal mooy dina ko weer ci li nga xamante ne mooy ci bopp nit ñi mooy nit ñi yawmal qiyaama bisu taxawaay waaw mu ne nag wa fil xadiis yi am na kon xadiis bi imaamul xaafi yeneen yuñ ci mën a jànge mu ne istihbaabu ixfaa fil amal ixfaa al amal as-saalih sopp guñ sopp jëf ju yiw ah kon nag jaam dina koy nëbb quoi képp koo xam ne xam nga ci sa bopp wóoluwoo sa bopp ci ngistal sa waay del nëbb sa jëf yu rafet lakin mu ne waaye loolu mooy d'une générale qad yustahabbu izharu mimman yuqtada bihi ala iradatihi al-iqtida bihi te lii waxoon nañ ko mosoon nañ ko fi gis waaye Abdullah dees nañ sopp mu feeñal ko koo xamante ni dañ koy roy ci ni yéene nit ñi di ko roy di ko gis xam ne def lu baax am na ba léegi bu kenn jàpp ne walaa ñu yàgg ñu ñoo doon def lu baax léegi nga koy def yow borom bi musal na la ci virusu euh, feebaru gis gistal bu boobaa yow ngay def nit ñi di la gis moo gën mu ne wa yuqaddiru dhalika bi qadri al-haaja loolu nag dañ koy natt ci aajo gi rek bu ko aajo gi waralee mu def ko bu ko waralul mu nëbbay jëfam mu ne qaala ibnu abdissalaam al imam sultaanul ulamaa ibnu abdissalaam nee na rahmatullah alayhi yustasna min istihbab ihfa'il amal man yuzhiru li yuqtada bihi aw li yuntafa'a bihi ka kitabati al-ilm wa minhu hadith sahl al-madi fi al-jum'a li li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati voilà mu ne ibnu abdissalaam nee na lii nag mooy sopp gi ñu sopp nit ki di dina bëy jëfam loolu dañ ciy seppee di ci excepté ki nga xam ne da koy wane ngir ñu roye ko mooy li ñu doon wax sànk wala boog loo xamante ne nit ñi dañ ciy jariñoo comme xam-xam bu mu yor mu bind ko ci téere lool amul loo naa ko nëbbu déedéet bindal waaye bu dee audio yooyu jàngaleel mais nag na yàlla tax de voilà na yàlla tax boobu mooy xam nga dina feeñ xam nga moom ay mënoo di jàngalee noonu wala jàngale ay ay duruus yoo xam ne ay samp ay jataa yoom nit ñi dañuy ñëw di ko fekke ci jàkka ba pare nga ne da ngay nëbbatu mais comme que loolu il faut mu am nit ñi xam-xam-xam boobu mais na ko def mais na nga fexeew sa yéene na sell ngir yàlla voilà kooku da koy def kooku dañ naan ko yow li gën ci yow mooy feeñalal sa bopp parce que li imaamul Buxaari doon wax waaw mais xam-xam réerul lu dul ba nga xam ne boroom xam-xam yi mooy ibn abd kii Omar ibn Abdul Aziz gisoon nañ radiyallahu anhu bam naan na boroom xam-xam yi génn waaw ndax xam-xam du réer lu dul ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy ñooy ñooy bàyyi ñeneen ñi ne waaw parce que bu ngeen bàyyi place bi vacant euh, vacant ñeneen ñoo koy occupé caaxaankat yi waaw loolu moom ñooñu mooy ñu feeñ gën kooku bokkul ci ñaan nañ nëbb seen i jëfan ah, na yéeneem sell mu génn voilà mu ne tarul ci lool la ñuy jaay la ñuy dégg xadiis Sahl radiyallahu anhu bi weesu woon di naan yeneen saa salaam mooy bi mu jullee ne dama wane nii li ta tammu bi ngir ngeen mën a di ma roye war li ta'lamu ngeen xam salaat yi ni may jullee mu ne qaala at-Tabari mu ne al-imaam at-Tabari rahimahullah ne na kaana ibnu wa ibnu Mas'ud radiyallahu anhum wa jamaa'a min as-salafi yatahajjaduuna fi masaajidihim wa yatadaaharuuna bi mahaasini a'maalihim liyuqtadaa bihim qaala faman kaana imaaman yustannu bi'amalihi aaliman bimaa lillaahi alayhi aaliman bimaa lillaahi alayhi qaahiran lishaytaani istawaa maa dahara min amalihi wa maa xafiya li sihhati qasdihi wa man kaana bi xilaafi daalika fal-ixfaa'u fii haqqihi afdal wa alaa daalika jaraa amalu as-salaf voilà <clears throat> kon lii la après mu indi yeneen mu ne képp koo xam ne imaam al-Tabari nee na Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ak mbooloo ci way dawlu yu baax yi dañ doon jaamu yàlla léegi seen julli guddi yéeg ci jàkka yi lañ ko doon defe waaye tamit di wane seen jëf yi ci biti ci gina rafet ci seen jëf yi ngir lan ngir nit ñi roy leen mu ne képp koo xam ne njiit la boo xam ne dañ koy roy ci jëfam wala mu nekk boroom xam-xam mu njiit la ba pare xam la nga xam ne moom la yàlla dencal lii te yéeneem sell na ngir yàlla te noot na saytaaneem bi nga xam ne mu moo koy pousser ci ngistal kooku mu feeñal ay jëfam ya ci feeñ ak ya ci nëbbu ñoo yem képp waaw kooku lu feeñ amatul luñ naan waaw ngistal ndax moom moom mu def mu nëbbu moom kese bu newoon ci désert bi jaamu yàlla ak bu woon ci biir Los Angeles ñépp tiim ko wala Wall Street ñépp tiim ko wala biir Kaaba ga ñépp tiim ko c'est la waaw ndax lan ndax yéeneen bu sellali li sixati ndax wéru qasdi yi jubluwaayam ci lool mu ne waaye nag képp koo xam ne moom wuute nga lii mooy yow ah am na ci yow noon ab bu rëy tamit yooyu euh, boo maywul yàlla du tax de mu ne moom àqam li gën mooy ay jëfam na koy nëbb ci lii nag ci la doxe jëfu way dawlu yu baax yi mu ne fa minal awal bu njëkk bi nga xam ne moom mooy moom dafa noot loolu boroom bi kese lay seet te looloo jubluwaayam que mu def ci biti wala ci biir nit ñi wala fu mu wéet benn la mu ne bu njëkk bi ci loolu ngay dégg xadiisu Hammaad ibn Salama Saabit di Hammaad ibn Salama jële ci Saabit ibn Aslam mu jële Sayyidina Anas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan yaqra'u yaqra'u wa yarfa'u sawtahu bi dhikr mu ne yeneen saa sam daa dégg benn waay di jàngal Alxuraan di yëkkati kàddoom ca kaw fa qaala mu ne innahu awwaab kee delluwaa kon la ci boroomam mu ne xaala mooy kiy wax noonu mu dégg mu ne bañ ki seetloo fa ida huwa al miqdad ibn al aswad mooy al miqdad ibn al aswad dañ naan al miqdad ibn amr al aswad mooy paaba ne woon Makka kii woon comme ne amr moo doon bàyyam radiyallahu anhu al badri radiyallahu anhu mu ne loolu akhrajahu at-tabari imam at-tabari soloo na ko mu ne wa min asaani deuxième bi nag mooy lan mooy hadithu zuhri hadis imam az-Zuhri an abi salama ibn abi salama ibn Abdurrahman an abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne eh, sayna Abu Hurayra mu ne qaama rajulun yusalli fa jahara bil qiraa'a fa qaala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tusmi'ni wa asmi' rabbak akhrajahu Ahmad wa ibn abi Khaythama wa sanaduhu hasan mu ne ba deuxième bi mooy ki nga xam ne wax la ne salaf yi noonu lañ doon doxe ki nga xam ne moom xam na boppam noonu na bo bakkanam te yooyu amul te yàlla rek lay seet kooku mu feeñal ak mu nëbbu benn la mooy comme al-Miqdaad mu ne beneen bi keneen ki nga xam ne nag moom bu wóoluwul loolu li gën mooy mu nëbbu mu ne mooy comme hadith sayna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne daa benn waaye boo xam ne dafa jógoon di julli feeñal di wax ci kaw mooy njàng ma yeneen saa salaam ne ko bu ma déggloo waaye déggloo loolu sa borom mu ne loolu imaam Ahmad moo ko solo ak imaam Ibn Abi Khaythama sanadam bu hasan la kon wallahu ta'ala alam lii daal mooy loolu gisoon nañ ko. bunt yi nga xamante ne moom lañ gisoon ci wàllu euh, riyaadu tay lañ koy dóor a gis te waxoon nañ la xadiis bële moom lañ ko gisoon mooy xadiisu li nga xamante ne euh, képp koo xam ne dafi jëf te mooy xadiis bi sax voilà mooy def suñu ta <laughs> transition <laughs> mooy def suñu nañ ko gis kon xadiis bi kon foofu lay léegi ñu jël xadiis bi mujj bi nga xamante ne nii moom la al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a di tëj nag li nga xam ne nag mooy suñu kii bi waaw ah mooy suñu fii waaw waaw yooyu daa am daa yëg yoo xamante ne yu garaaw la quoi daa am xam ne seenu xaraamite moom dafa leer ko <laughs> waaw léegi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne xadis mille six cent vingt mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu allahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawma al-qiyamah yaani riihaha rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin saxiix wal ahaadiisu fil baabi kasiiratun mashhuura kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu indi ñu hadiis bii mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jëlee ci saydina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man ta'allama ilman ku jàng xam-xam mimma mu bekk xam-xam ya nga xam ne yubtaha liñ ci war a sàkku kese bi ca moom di ko jaare mooy wajhullahi la faasdallah mooy ngërumu yàlla kese azza xam-xam yoo xam ne ngir yàlla kese ay xam alquran abamu xam-xamu xam-xam yooyu nga xam ne ngir yàlla kese la war a parce ngir li ñuy ko la ngir jaamu yàlla comme ñu ko bëggee ak xam yàlla ni mu bëgg ñu xamal yow yooyu nga ko laa yata'allamu waa ji jàngu ko fexewu ko maîtriser illaa lu dul li yusiba bihi aradan min ad-dunya ngir jote ci ab bëgg-bëgg ab namm-namm boo xam ne bu mondain la bu àddina la biru àddina kese moo ko ci tax a jóg mu ne kooku bu faatoo lam yajid arfal janna kooku moom xaw ma kan mais xetu àjjana moo tax ca ceexital ba imaam Abu Daawud noonu la ko solo mu ne yi rihaha mooy xetu àjjana du ko waaw te àjjana da koy dand lu sori wa inna rihaha la tujadu bi masirati kaza wa kaza la saa saa waxoon xetu àjjana da nga koy jote ci daxu nangam ak nangam waaw mu ne kooku du daj li nga xam ne mooy xetu àjjana yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba mu ne yaani lam ci jublu mooy rihaha mu ne rawaahu soloona xadiis bi Abu Daawud al-imaam Abu Daawud as-Sijistaani waaw mu bi isnaadin ci tàllal la sahih bu wér xadiis bi romboon na xadiis 1391 li nga xam ne mooy ci baabu chapitre deux cent quarante et un baabu fadlil ilmi voilà foofu lañ ko gise woon mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha wa jalla la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna yawma al-qiyamah yani rihaha waxoon nañ la ne kenn dina ñëwaat mu ngi nii voilà xadiis boobu kon lépp lu jëmoon ci taxriij bi yooy gisoon nañu lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy gravité wu kon ngistal mooy boo ñëwee loo xam ne ngir yàlla la nga koy def ngir keneen yow bokk na ci liñ la waxoon bàkkaar bu mag mooy liy wane ne mooy borom bi da ciy tëkkoo buggal fii wala yow malqiyam bii moom nee na waa ji xetu àjjana du ko xeeñ te xam nga ku xetu àjjana xeeñul mooy sori nga foofu loolu nag dellul te xadiis ba bañ koy gis léegi ban dégg-dégg la ci borom xam yi am loolu nga dellu foofule kon lii yëpp day wane gravité mu ne wal ahadiisu al imaam an-Nawawi mu tan xadiisi fil baabi ci buntu bi di wax gravité wu xaraam ak ngistal lu bari la mashhuura lu siiw la kon nag ci kaw noonu euh, ci lañu euh, jeexale li nga xamante ne mooy euh, suñu buntu bi walillahi alhamdu wal minna bii li ñëw ñu gis beneen chapitre di chapitre deux cent quatre-vingt-neuf di wax nag ci yoo xam ne day niru ngistal waaye du ngistal voilà <laughs> ndax jar naa xam xam nga sànq maa ngi la naan du bëgg euh, am bon presque nit ñi nit ñi di la gise lu baax du lool ci boppam moo xaraam waaye bu dee da koo def uniquement ngir lool fàtte sa boroom bi nga xam ne moo taxoon ngay jëf loolu moo garaaw mais yéen yàlla bu jiitoo moom leneen lépp lu ñëw tabaan topp ci loolu du gaañ loolu nag lay